booy zikar nga koy wax ci kaw moo gën walla nga koy yellu mooy di ko wax ci suuf gisoon nañ ne ñenn ñi dañoo gën la wax bi ci suuf ñeneen ñi daal di gën a wax bi ci kaw ku nekk waxoon nga lu tax mu ne nañu rek des na beneen wax waaw ñu ne ko beneen bi mooy ban radiyallahu ank mu ne wal baadu leneen li ci boroom xam-xam yi nag ñoom li tawsiiti fiihi mala mooy ci digg doomu ci ñaari wax yi moom ci la jéng waaw mufassilan mu daal di taqale leeral baynahuma taqale ñaar diggante fan la bii di gëne fan la bële di gëne ñoo waxuñ ne bee moo gën bii wala bii moo gën bee dañu ne bii am na fu muy gënee fee beneen bi am na fu muy gënee mu ne mufassilan mu taqalee baynahuma seen diggante fu nekk fa ngay gëne fa xaalaa mu wax ñu déglu ko mu ne in kaana xaa'ifan min arriyaa'i fa xaququhu l israaru bil ixfaa'i sawnu fi'lihi anil butlaani yakunu fil ixfaa'i wal kitmaani ñu ne bu njëkk bi tax ñu ne kon mbir mi nii la dañ koy taqale day boo daan tax teqantal ci masala mi waaw du ñu ne du ñu jéng fii du ñu jéng fee waaye dañuy nekk ci diggante bi waaw ñu ne inkaana bu dee ne waa ji cam si nga xam ne mooy sikkar fan dafa ragal minar riyaa yi day ragal ngistal waaw kooku bu boobaa fa xaquhu xaqam li nga xam ne moo mooy àqam ci moom mu def ko mooy al israaru na yelu parce que ah day ragal buy wax ci kaw mbiru bakkan dugg mooy gaa yi kontaan muy neexal baat ba di baaral baaral yoo xam ne yàlla taxut waaye ñu koy dégg la ngir ñu la cay sa waaye neex baat wala moo mën a sikkar bu dee loolu lay ragal kooku li àqam mooy na wax ci na yellu na wax ndànk bil ixfaa'i waaw al israaru bil ixfaa'i tey suufeel di wàcce li nga xam ne mooy kàddoon lu tax ñu ne leen mel ni lu tax ñu ne iz ndax iz sawnu fi'lihi aar protéger aar jëfam ji muy jëf noonu muy sikkar joo jëlee anil butlaani ci gi yàqu yàquunu moom dafa nekk fil ixfaa'i di wax ndànk wal kitmaani ak di ko nëbb ci wax ji parce que day ragal ngis tël ndax lool du feebar boo xam ne wér na ci moom muy ragal loolu yëngu ci moom mu ne kooku nag ñoŋal sa jëf jooju moo gën te fi mu nekk mooy ci nga wax ndànk tey wàcc sa baat te di ko nëbb léegi nag ñu ne leen waa dégg nañ benn côté bi kon boobu ku mel nii moom li ci moom ngeen ne mooy mu wax ndànk ñu ne waaw ñu ne waa léegi bi ci des lan ngeen ci wax mu ne amma ida naa ani riyaai li quwati tamkini wasafai fa xaqaquhu ljahru bila xafaai li nayli faidati liqtidaai mu ne ammaa ndaal ida naa an bu dee ne sori na nag ani riyaay moom yàlla subhaanahu wa taala sellal na xolam ba tar gàkku-gàkku bakkan yooyu bëgg gis leen ma dégg tël yooyu set na ci borom bi alhamdulilah fóot na ko ci set na ci sori na ay mbiru di def te keneen ku dul yàlla tax mu ne kooku li quwwati ndax dëgër tamkiini jàppandal bu ko boroomam jàppandal ba ja ba loolu mën a nekk ci moom wa safaa'i ak sellal gu mu sellal xolam ak nafsoom ci yooyu mu ne ko nag fa haqquhul jahr kooku liy àqam mooy muy wax ci kaw bilaa ixfaa'i goo xam ne àndul ak loo xam ne ak nëbbu la wala di wax ci ndànk li nay li lu tax ngir mu mën a jote faidatil li nay li faidatil iqtida'i daal di jote njariñal ñu koy roy ca la muy sikkar am ñoo xam ne comme la ñu njëkk ña waxoon ne moo gën wax ci kaw bu ko defee ñu mën a roy keneen dégg ko dégg lu baax dégg sikkar ci boppam loolu benn lu am solo la waaye tax ba kooku ñëw di la roy loolu nag mu man koo am daal di koy tonaw waaw xam nga masala bi day niroog la yonent bi alei satu waxoon te ñu gisoon ko saydna abu qatada alxaaris ibnu ribi'i al ansaari ni ko al imam abu dawud as-sijistani ak al imam at-tirmidhi radiyallahu anhum daal di solowee ci saydna abu qatada mu ne yonent bi alei satu salaam dafa wax saydna abu bakar radiyallahu anhu koy romb naa la ngay jàng alquran mooy da doon naafila di wax ndànk am na ci beneen riwaay da daa romb Seydina Abu Bakar romb Seydina Omar après bi ñëwee ba bokk benn jataay ci la leen doon wax li voilà léegi mu ne koy Abu Bakar radiyallahu anhu man dégg naa la romb naa la ngay jàngal Alxuraan di ci ndànk ngay naafila di wax ndànk mu ne ko mel na ko lu tax mu ne ko parce que ne man de li tax may def noonu ra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne moom laay déeyaale mooy suñu borom dégg na ba moo tax may wax ndànk noonu la mun a ko yëkkatil sa kàddu tuuti mooy booy jàngati di naafila yëkkatil sa kàddu tuuti ndax loolu dafa suufe de trop mu ne yow umaru kanta yow umar radiyallahu ank yow dégg naa la romb naa la yow ngay naafila di jàng alquran ngay jàng di wax ca kaw mun a mel ni dana ko lu tax mu a ko li anni ndax man uqidul wasnaan wa atrudu shaytaan parce que damay yee ki nga xam ne foorul nelaw yam ne nelawut bawut waaw moom de toute façon leer na ko ne nelawul mu ngi fii tëdd we rek cekk na waaye au lieu mu nekk foofu rek xalaatam yi di dem fu ne ci kaw lal bi nelawul bawul mu jóg jàngi alxuraan wala mu naafile ji may yee ko ba bu déggee man Omar ci guddi gi may may jàng di naafile mu ne ah tey maa def ni kooku jóg voilà mooy ki nga xam ne xóotul ci ay nelawam ay nelawam comme mooy alwasnaan wa atrud shaytaan te bu ma ko defee di jàng ca kaw shaytaane day daw ndax fu mu tudde turu yàlla day daw waaw ida sami yonent bi saa sa hadith sayna Abu Hurayra bi nekk saxiixayni nee na ida addana al muaddinu adbara shaytaan bu jëlee di akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat as-salaa hayya alal Allahu akbar ngalawal iblis yi yu xoor ngir bañ a dégg nodd moo tax yon Seydina Umar euh, radiyallahu anhu ne dama koy def ngir dàq seytaane yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko nag wàññil sa baat tuuti voilà ixfid qalila wàññil tuuti fooru boo seetloo wax boroom xam-xam yi mën nga ko dugal ci lii nii ak tamit le fait kuy ragal koo xam ne moom dafa àgg ci ragal euh, ngistal ak yooyu